Muusa dafa ñuuloon yàlla na ko dugal sa loxo sa poose boo ko génne mu weex tàll ku xees génne loxo mu weex mooy kéemaan walla ku ñuul génnee loxo mu weex ku ñuul na nga dem seet sama doom bi sànq Cheikh Yaakob mi ngi ma naan papa li ma bëgg mooy booy waxatee del tudd téere yi bu loo ñuy di nga dañuy sonnal mu ngi ci benn téere anglais mooy hundred amazing facts about the negro téeméeri dëgg yu dul jóg mukk te nit ku ñu la leen moom hundred téeméeri yoo xam ne mënut a jóg mukk te nit a ko moom nit ku ñuul boo dee da nga fekk Moussa nit ku ñuul la woon kon Cheikh tooke bi dem na anam tudd naa téere bi kon aywa ñu ne encore gaalu yonte yàlla nuuhu ba muy dep ba muy départ dañoo ne bu kenn sëy ci biir gaal parce que bu nit ñi baree bare duñu xam kañ la ndox mi di jeex tuufaan am jigéen buñ gis mu ëmb ci biir ñu ne ko ci gaal bi nga ëmbee mu ne déedéet yonent yàlla nuuxu ne ko bu fekkee ci biti gaal bi nga ëmbee sa doom yàlla mel ni ñun weex tàll bu fekkee ne ci biir gaal bi nga ëmbee nga weddi waxu yàlla yàlla na indi beneen melokaan bu kenn xamul ñu ne doom bi juddu daal di ñuul ci biir gaal bi dañ ko ëmbee du dëgg am benn téere bu ñu naan alfu layla wa layla ne benn jigéen dafa tëdd nit ku ñuul mu feebar euh, après mu séeg golo golo séeg moom ci àll bi waaw mu ne mu feebar nag bañ ko suuree ñu ne sax bu ñuul génn mooy maliwu nit ku ñuul sa sax bu xonq génn mooy bu mooy bu golo bi téere boobu mën gawuma ko mooy alfu layla wa layla tudd naa téere bi lii yëpp dañuy minimiser doomi adama bu ñuul te naa Muhammad am na deret bu ñuul yonte Yàlla Ibrahima toog na lu jeg téeméer amul doom mu ñëw Égypte fii ci Afrique firawna bi mu fa fekkoon firawna bi mu fa fekkoon may ko doom mooy xaajara xaajara boobu la jël mu jural ko ismail ismail dafa ñuuloon wa i yarfo ibrahima qawaade min bayt wa ismail ba ñuy tabax kaaba gi yaayam bu ñuul bi xaajara moo doon rooti ibra ah, ismail di defar ay birig bu woye mu papam taro ci maqaam ibrahim mu tabax kaaba gi kon kaaba gi suñu alal ki mool biir yi nit ku ñuul la Ismaayil yaayam moo doon root ndox mi nit ku ñuul la te mooy kon kenn génn kuy julli ci kaaba gi ngay jublu ki ko mool Ismaayil la ki doon root ndox mi yaayam la te mooy kon benn bu ñuul a ngoog lépp lu yàlla bind Seydina Muhammad moo ci gën Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ambassadeur Seydina Muhammad nee na nuuruhu awwalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali nee na daal man coow bi xaw ma ko bu baay yëpp dajee Muhammad mooy seen maam bu maam yëpp dajee Muhammad mooy seen baay téere bi mooy nuurul basar fi matti xayril basar waaw cheikh dama ko bàyyi noonu yaa may sonnal tey de danaa lu ma wax naa tudd téere bi tax ma taxal foofu yonent yàlla Muhammad balaa muy ñëw àdduna yàlla def ko préparer nit ku ñuul moo ko toppatoo baayam dafa amoon jéebéet bu ñu tuddee ummu ayman turam dëgg-dëgg mooy barakatu éthiopienne la moo doon fóotal papa yonent bi moo ko doon sottil ndox buy raxas boppam moo koy rootal muy naan moo koy balal mu toog moo koy lalal lal bi boobu amagul soxna benn mu amee soxna kii ku tuuti la ku baaxul yàlla na la boole ku nar a jur yonant moo doon rootal Abdullahi moo koy fóotal moo koy toggal moo koy balel ba ni mu amee soxna di yaay Aminatu ba yaay Aminatu ëmbee ñaari weer jëm ci ñetti mu ne dafay dem wuti teraanga doom nawle la yàlla moom ko ci àll bi kër ba soxna si wasine moom ak ummu shafa ñoom ñoo sang seydina muhammad loxo bi ko for mooy ummu shafa jébbal ko ummu ayman dem soog a wut ndox fekk yàlla fóot na ko ba mu set wecc ñu solol ko ay mbubb fekk yàlla peñe na ko fekk am na ay bëñ doom dafay judd soog a dugg néegu góor moom dafa judd fekk dugg na néegu góor doom dafay judd ñu sang ko fekk moom dañ koo sang ba Ummu Ayman jël ko dem te ku ci kaw lal bi mu dem toggal yaay bi ruy mu naan kooku nit ku ñu loon Ummu Ayman moo doon boot Seydina Muhammad moo ko doon sang moo ko doon fóotal moo ko doon defal yëpp ba muy tukki yaay bi ne ko comme sa baay dundatul nañu dem nga seet nijaayu say maam bani àdd bu najaar ca yasrib te mooy Medina léegi laata ñuy dellu si ndeysaan biir bu mu métti dal yaayam mu faatu kër bu muy faatu lu triste Muhammad mi ngi toog ci witi yaayam bu yëkkatee loxo bi mun a yàcc daanu ci kawam bu yëkkatee tànk mun a yasar mu teg loxoom ci dënnam yaay bi nokki baa ngi wàcc mu ne ko Ummu Ayman lii lan la eh. mu ne ko lay wax kon yombul waaye du jomb suñu gis bu mujj muy tey yaay bi ne ko Ummu Ayman mu ne ko mu ne bokk mu ne sama mbokk bu ñu dundutuloon te yow nga dund xam naa Muhammad du musa sonn mu ne ko sa ween yu ñu lii euh, fer na mu ngi ci juróomi at yu jëm ci juróom benn at waaye léegi taa na ko di bàmbaane di ko teg seen ndigg bu demee ba timis jegeñ nit ñi dañuy fàttale ko seen souvenir yi jirim diis na baayoo gën koo diis bu timisee kenn ku ne da ngay fàttale ko sa baay da fàttale ko sa yaay même ganaar bu dàqee ay doomam bu heure boobu jotee dañuy yool yooli mu ne bu heure boobu jotee na nga sol sama mbubb yi nga woddoo sama sër ni ma doon kaaloo nga kaaloo xelam mën a dal nga boot ko di ko di dox ak moom ci mbedd bi mu ne ay man dénk naa la Muhammad tey mooy sama gise bu mujj ak moom waaye xale bi yaakaar naa ëllëg jamono dina ko wuyu waaye wóolu ma loxo kenn ci moom bu du sa loxo yi ñuul kukk yi ci nii la aminatu génne àddina ñu denc ko ci abwa booba yonent bi am na am na ñeent am na juróomi at ba jëm juróom-benn at tànk yi bu ko bootee dafay lang euh, mu daal di ko di ko bambal yonent naan ko anta ummi baada ummi yaay sama ndey gannaaw ndey bi ma ëmboon anta ummi anti ummi bu dee góor la anta waaye mu ne anti ummi baada ummi kii ku ñuul la woon bu nit ku ñuul xeebu woon kooku du bàmbaane Seydina Muhammad bu nit ku ñuul doye di woon kii euh, du bàmbaane Seydina Muhammad kii du ko aayoo aay ci la ko andilee maamam te Abdul Muttalib suba teel mu yee ko sang ko boot ko daal di ko andi ci witi kaaba gi teg ko ci witi maamam euh, buy lekk mu koy sexal di ko dindil ay yax ñu teg ci ñaaret kooku tam faatu yonent bi delluwaat ci moom mu daal ko yóbbul baayam mu ndaw te mooy Abu Talib papa Seydina Ali yonent bi ko am jomla mu ñëw ci Ummu Ayman ne ko Ummu Ayman ne ko man bëgguma nekk gàngas bëgguma di aju ci nit ñi ñu may defal may lekk rek dama bëgg a ñaq tedd liggéey jëriñu dama bëgg am màkk yëpp dajale seeni gàtt ma di ko sàmm ñu may fay mu ñëw wax ko bàyyi taxam mu ne ko Muhammad xaale nga mu ne ko xale du tee nekk kilifa mu ne ko ko la xelal loolu mu ne ko ummu ayman mu ne ko yow kilifa nga waaye amoo ay amoo alal sa doom yi dañoo bëri bàyyil ma liggéey ci lañ duggee ci mbedd màkka yi ku am béy ku am xar ñu àndi ayman keroog mu dugg ci néeg bi génne sëw yaay aminata sër bi mu woddoo ba muy faatu mu daal di ko yonent yàlla Muhammad keroog sër boobu la def kaala mu jël yatu papam mag ñépp génn naan bu Abdoulaye doon dund lii du am mu ne Abdoulaye deewul ndax ay am di jàmmam ñu ngi fi kon loo doon defal sa baay gisoo sa baay defaloo ko ay moroomam sa baay bu doon dund doo leen ko defal képp ko am ay xaritu baay baax na ci la bokk ci la bokk ci la bokk képp say moromu baay ñi ngi dund sa baay dundatul la nga doon defal sa baay la nga doon defal sa baay defaloo leen kon sa baay bu doon dund doo leen ko defal mu ne yéen a ngi ni yéenee samay baay samay ànd jaamu yaay ngi ni eh, bàyyi leen ñu dem ci eh, nii ci la Mohamed Sàmme ba weer dee mu ne ummu ayman kaa kaay gunge ma mu gunge ko mu dem jox yëpp baayam bu ndaw mu ne ko doo ci jël dara mu ne ko bu Ablaay doon dund du jël mu ne yow sa kàddu yi ku lay xelal mu ne ko ummu ayman kon lii doy ñu nit ku ñuul benn mu amee xadijatu radiyallahu taala anha ba mu taxu kër xadijatu ummu ayman taxaw moom foofu ba dina dikkee jigéen bu ñuul bi njëkk a gëm yàlla mooy ummu ayman lislaam tàmbali am am ku nekk ci dëkk ñu ko dee Bilal bun Rabaax euh, ku ñuul lawoon woon la papa moo tudd Rabaax noobu la dañ koo sàcc dem jaay ko ñu jënd ko Bilal judd ki ko moomoon mooy Umayyatu bun Xalaf dafa doon téye Bilal di ko jaaxaanloo ci tàng-tàng Makka bi teg xeex ci dënam naan ko ukfur bi ilaahi Muhammad weddil yàllay Muhammad bi nga gëm ci humbal ak laata ak manaata dana dem ba du mun a wax allahu ahad mun a ahadun ahadun ahadun kii bilaal la woon ndax lii doyoñu te bilaal moo njëkka a dugg aljana nit ku ñuul moo njëkk a dugg aljana wallahi allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa yonent def ko ne loo bëgg yowmal qiyaam ma ñaanal la yàlla mu ne li ma bëgg yowmal qiyaamati nga yéeg ci kaw alburaaq man ma téyel la noska bi ñu xam ne ki la téyel mooy bilaal ma omal la ba nga dugg aljana bu président di dugg ci pale bi chauffeur mooy njëkk a traversé wala président bi chauffeur bi moo nekk ci kanam président soo ko dugg kon euh, collectif euh, palais présidentiel chauffeur mooy njëkk a jàll président soo ko ñëw kon bilaal dafay dugg moo xam ne topp ci kaw alburaaq lii doyuñu ci négritude l'islam ba mu demee ba am juróomi at bu timis jegeñe nga wax ma ko ba l'islam demee ba am juróomi at ñuy ñuy faagaagal julli di dañuy toog di xoolante duñu gisante day mel ni saxat moo nekk seen diggante ngir xiif da gis kuy dugal loxam ci bëtam di génnee weñ bu dee ngir xiif ñu rey benn jigéen te muy Sumayya Abu Jahl def ko fer mi ngi toog mu puus ko ne ko caga bu bon bi dara topp loolu Seydina Muhammad bu dul taaram bi mu ne ko bu yeboo waaye de gëm naa ko mu jël xeej daal di ko dëbb ci awraam ba mu génn ci gannaaw rey doomam te mooy te mooy Ammar bi te mooy Yaasir Abu Ammar yonent ne kaay leen ngeen dem Afrique kaay leen ngeen dem ci nit ku ñuul am nañ buur bu ñu tuddee Néges mooy Najaasi turam dëgg-dëgg mooy Ashama bun abjar najaasi mooy seen titre ku falu Égypte Firawna lay tudd ku falu Iran Kisra lay tudd ku falu Kajoor Dammel ku falu Ndukumaan Bëlëb ku falu Kajoor ku falu eh, fële Waalo Barak ku falu Fuuta Almaami ku falu Bawol Teeñ ku falu fële ci romain yaa ngi tudd César moom la njëkk xotti biir yaayam mu judd moo tax ku ñuy xotti sa biir ñu ne césarien kooku mooy César sëñ Tuba mi ngi koy wëy <coughs> nuurun azimun nga naan tuuti waaw xayrul xadim mi ngi koy woy nee na que ba yonent bi juddoo sallallahu alayhi wasallam mooy da ngay toll màkk yaa ngi gis pale bu César lii mooy leer nekk Dakar di gis pale ba ca Abuja ca Nigéria ñu ne sëñ Tuba foog nga bind de mu ne nuurun azimun bihi qad yura bihi qusura qaysara man kaana fi ummil qura makkata xayrul xuruma yal yàlla fay xayrul xadim kii lu wax lu am la moo joxoñ borom bi subhaanahu wa joxoñ sayidna muhammad ne ko antal karimu anal xadimu dahan udimu fii ka sanaayi ko yàlla faral ku ko weddi da xamul suñu mag ñi kenn melul ni ñoom Maodo Malick limaamu laay ca yoof man Alaaji Abdoulaye Niass lew ñaseen cheikh al islam cheikh Omar Amari Ndaat Seck te Cenaba Cerno din Muhammad Saïd Ba ca Medina Gunaas subhaana zil mulki wal malakut dañ ko feesle tepp moo tax ñu am jàmm ah mu ne dem leen Éthiopie fukki góor ak benn ci li gën a wér fukki góor ak ñaar ci gën a siiw ak ñeenti jigéen doomu yonte bi ci la foog ci la bokkoon mooy ruqiyatu ak borom këram te mooy Seydina Usmaan ci ñoom góor ñi ak jigéen ñi ci la ñu làqatu ba ñëw jidda ñu jël gaal di ko jow daal romb màkk réewu màkk romb Égypte romb Soudan ba ñëw fi ñu tuddee tey Éthiopie ñi sonnoon nañu Afrique la daw làqatu lu tax demuñ ci arab yi nit ku ñuul dafay ko set dafay ko sell dafay ko piir nit ku ñuul du fen du rambaaj nit ku ñuul piir xeet yëpp ci moom lañ bawoo nit ku xees dafa yëbb hmm? waaw soxna si mbaa merul <laughs> damay ragal ñu ko conférence dem kër ga mën a doo reerte comme <laughs> moom dafa xonq <laughs> alhamdulilah lii laa bëggoon ngeen ree tuuti tempérament bi wàcc euh, am na ñu daanu am na ñoo xam ne ñoo leen gën a daanu mënatuñu muñ dara waaye ree ngeen récupéré ngeen pédagogue noonu lay waxee jaa ngeen jëf ree laa bëggoon ci yéen mutawalli shaara yi noonu la doon def kiis ki noonu la doon def reeloo ay nitam ñu kontaan ne sëñ bi moo doon ree foofu wala góor gi fekk sëñ bi mu ngi ci biir bàmmeelam nga koy déglu nga ne keroog kontaan na bay reer déggoo baat bi sa sët na la maam fekkee nga ko mën fekkee naa ko kay sëñ bi xam naa ko ah, lii dafay neex nga génnee sa photo génnee sama foto hmm? moo tax du ngeen ma bàyyi tey ma nuyoo mën nuyu ah, <laughs> am na ñoo xam ne ñëwuñu ngir dara nañu nuyonte am na ñoo xam ne ñu gisanteeg yoo rek fuul bi bëri na waaye fu ma daanoo ngeen yëkkatiwaat ma rek may nuyonte ba keroog may pare rek walla protocole bi nanguñ ah day xaw a doy waar kon baax na ma yool lekk kon <laughs> aywa ba ñëwee Éthiopie ñoom ñoo leen dalal waa Màkka andi ay neexal jox ko buur bi ne dafa am ñu yàq suñu réew ñoo fii bëgg koo yàq mu ne am na ñu fi nekk bu ko yàq sama réew ñu ne axankay a mun a dem leen ba suba nga ñëw mu jël addiyee yëpp suba teel waa Màkka dugg daal sujuut saxaaba yi afar daal leen jiite ñoom usmaan Ousmane bun Affan ba ñuy dugg rek dañoo yëkkati seen loxo ne asalaamaaleykum waa Màkka ne gis nga ni ñu réyee ñun dañoo sujjuut waaye ñoom ñu bañ a sujjuut ma ne lu tax yéen sujjuutu leen ñu ne jé daal teg ko ci suuf ki ko moom mooy yàlla waxu mu sujjuutu loxo yi de déedéet Cheikh Abdul Qadir Jilani wax na ci lu leer mu ne sa ñaq ñaq nitu yàlla bu la laalee mu ne foofu safara du ko laal moo tax taalib yi di fóon seen loxo sëriñ teg seen jë ci loxoom moo tax euh, soxnay sëriñ si nangeen ngeen góorgóorlu yàlla mun na leen may texe seen ñaq bi ja jaxasoo ak ñaq kilifa yu baax yooyu bu leen fooyee seen boroom kër yi hmm, bu leen leen fooyee nitu yàlla valeur la bu la ko yàlla mayee euh, del ko del ko ñongal moo tax sujut gi suñu mbokk murid yi def araamul de de du sujuti suuf sujuti ñàq sëñ bi laal sa jëla bu ëllëgee foofu du bokk ci safara lii moo ko waral fóon bi loolu moo ko waral mu ne gi nga sujut ñu de ñu ne sujut jë ci suuf yàlla rek ñu ne ko gis nga ñoom dañuy saaga Mariama ak issa te yow ka orthodoxe nga mu ne yéen da ngeen di saaga Isa ak Mariama jaafar na déedéet mu jël bismillah rahmane kaaha yaa insaan di ko jàng ba yegg ci mare ma buur bi daal di jël yatam daal di ko rëdd am nañu ne am nañu ne soccam la feel mu ne kooku li mu andi di Muhammad ak li Isa andi mu ne rëdd bi sax doxul seen diggante mu ne réew maa lu leen ci neex def leen ko kii nit ku ñuul la woon mooy Négresse ba l'islam di seet fu mu làqu ji Afrique la ñëw moo tax Baay Ñas nee na euh, afriqiya la tartaji xayra ahmad rasul bàyyi nee na afrique yaakaarul benn yonent ku dul muhammad bàyyi moo baax bàyyi dafa jekkoon njool ci kaw xees pecc bàyyi même bu rajo coupé da ngay dégg baatam bàyyi bu muuñee ci ron tànt da ngay foog ne melax la yal na yàlla fay moo tax moom bàyyi nee na balaa ngeen may xam ba ma tëdd ci ron suufi madina bi iza ma dafanuni fi turabi tahaddasu laqad kaana yanwil xayra wala kan subhaanallah mu ne bés bu ma dencee këram ngeen di xam man bàyyi kan la mu ne ujaawi rabban waahiban mutafaddilan wa yu'til maru mal kullu hayya mu ne yàlla dina ma defal ba ñëpp jaaxle kii kan la fekk man mi ngeen doon xeeb la de Sidi Barhama man maay Cheikh hmm. hmm. hmm. al kon li Afrique joxe na ko ci lislaam ñu gàddaayaat quatre trois personnes ak dix-huit femmes ñu gàddaay deuxième fois ñëw troisième fois bi lañu ñu gàddaay dem Medina li nit ku ñu la ko defoon fii mbokk yi am na fu may ñëw na fu fragile na ko dégloo xel loi bi gën na lëmbe àddina ci nit ku ñu la ko yàlla jeexale loi bi sonaloon àddina yépp mooy boo téye nit yóbbu ko ci weti kaaba gi ne sama doom la jeex na boo dee mu doon la boo bu dee nga doon ko li munta nekk doom ñaar la al waladu waladaani waladul qalbu waladu sulbu waladul qalbu yarisul xaala waaye waladu sulbu yarisul maala doomi ruuxu sa xaal lay doon moo tax nga gis ku faatu fii nga toog ay at nga gis ku mel ni moom feneen ay doomam duñ mel noonu waaye jàmbur ko doon fekk mbëggeelam ci nitu yàlla boobu moom la doon doomi ndigg nag moom alal lay doon dafa am ku romboon benn nit ku ñuul bu ñu tuddee bon bun Harisata daal di ko sàcc fitiri séeréer ñetti minutes moo ci des ma yàggale lii rek bii rek ñu ñaan euh, bëggoon naa ko développer lool euh, tudd ñi ñooloon yëpp waaye ngeen may ma ci kii dafa am ku ñu sàcc ñu ko te bon bun Harisata am ngaa daan fitiri loolu wala kon bu timis jotee rek ñu ñaan euh, ma dellu daara ja allah taala jot nañ nee na ñetti minute moo ci def ma yeggale lii rek waaye quand même xam ngeen négritude mooy lan Zayd bun Harisata dañ ko sàcc dem jaay ko Xadijatu jënd ko may ko Seydina Muhammad yonent ne man duma am jaam dama dikk ngir décolonisé waaye dikkuma ngir coloniser nit ñi mu goreel ko kooku ay papam di ko wut ay papaam di ko ba ba dégg na mi ngi kër Seydina Muhammad ñu ne dañoo jël seen doom alal baa ngi ne ah Muhammad ne man de soxloo ma ci alal man goreel naa ko seet leen mi ngi noonu bu ngeen ko bëggee yóbbu yóbbu leen ko Xadijatu moo ma ko may ñu ne Seydi dañuy dem Seydi na man du ma dem de li ma gis ci kii ci jikko yu rafet dëggoom yërmandeem mbëggam nit te suñu réew ma ay sàngara ay gumbe ay taaxawaan ay ndàmb mband ne du ma ko bàyyi ne dem feneen ñu ne ko njaam moo la dàqal mu ne déedéet du njaam de kii li ma gis ci moom gisuma ko ci kenn yonent bi kontaan def ni arab yi doon def tey loxam dem ci hijr ismail ci weti kaaba gi ne zeydu ibni zeydu sama doom la tey bu ma dee dana ma doon bu dee naa ko doon ñu ko tuddee zeyd bun muhammad yàlla bugg a jeexaloo ci àddina bi yonent bi jël doomi bàjjanam baratu turam dëgg-dëgg mooy Baraa ñu naan ko Zaynab bintu Jahsh doomi bàjjanam la ki ko jur mooy ma ak Abdullahi ki leen boole jur mooy Abdul Muttalib mu may ko doomi bàjjanam seetal nit ku xonq mu ngi seyal nit ku ñuul xam nga apartheid nekkul foofu de racisme nekkul Seydina Muhammad mu jël doomi bàjjanam may ko ku ñuul kooku kooku ne du ci dal yàlla wàccee aaya ne ko aha lii kan la yàlla mu soog a nangu soxna si dafa rafetoon rafetaay boo xam ne si yéeme na jaba bu rafet nag problème la de euh, Socrate ak Aristo nee nañu mu ne moom bëggul jabar bu rafet ñu ne ko tax mu ne jabar bu rafet mu ne fleur la fu weñ naawee tong ci fu yamb naawee tong ci fu gunóor naawee tong ci day doon koo xam ne dafay exposé wu góor ñi feebar yëpp dañuy dañuy fàq topp ko waaw waaye loo def jabaru jàmbur daañ ko def sa jabar de loo def ci bàjjanu jàmbur ñu def ko sa bàjjan lépp too faytoo kamaatu diinu tuddaa kon na ngeen fegu seen njaboot gi mun a fegu yàlla na yàlla may njaboot gu fegu soxna si sonnal ko lool ba di ko tere boppam ci lal li métti na ba ko yonent bi yëgee yàlla na ko nee ko jigéen bu teree boppam boroom këram benn jël malayka nga koy rëbb ba bët sa te malayka ku mu rëbb da tere mu jëm dana ñaaw bant bu mu joggi daf koy muulu te buy dee dafay sànni baatam sow lay jëm wa asabu shimal ma asabu fii samumin wa xamimin wa zilli min yaxmumin laa baaridin wala karimin lu tax dañoo nekkoon mutrafiin topp seen bànneexu bakkan maa moom sama bopp danga may jox benn chaîne or wala sama biti bi nga ubbi ko mu fees boo jëlee alal gu la lewul loo munti liggéey ci alal dafay mujj a seey sama bitig bi jaaratul alalu jàmbur la da nga sàccoon dépense bi doon kotomal di def ndey dikkee maa ngi jégalu di teq dépense di def ay ndey dikke alal googu du barke mukk même boo fayalee sa doom jëndal ko ay kaye ndaare lay jël bu demee examen nga ne moom de ni muy jàngee moom amul kaye ba moo daganul moom de ba mu tàmbalee di wut liggéey ba léegi amul big ba ko jëndaloon ci alal gu lewul moom la dem naa ci sëriñ bi ñaanal na ko waaye moo jël ndaare lu tax du jël ndaare da teq ci dépensu papaam dépense bi nga waroon a jox waa kër gi ñu lekk ko doo suukar seen fonde doo xorom seen seen maafe nga di ko def ci ay ndey ne da ngay defar ay bitik da ngay tukki ay Dubaï da ngay dem ay Las Palmas da nga dajale yàlla daal di la ko tegal feebar nga faju ba mu jeex mu wàccel la cancer cancer ci ween bi wala mu tegal la hépatite la tudd hépatique la yaa ko wax de fëggal sa nopp bi <laughs> waaw mu tegal la jabet ñu dem dagg sa tànk ngay faju tànk ba dootul ñëwati mukk teg la eh, feebar eh, ci rein yi bés bu ne nga dem joxe eh, dix mille ñu daay raxsal deret bi ndax alal bi da nga ko jël ci ku mu lew nga dugal ko ci lu lewul mu jox la ko pour nga def ci njaboot bi nga def sa bopp ñu lay naxtaan rek demal ubbi bitig demal def ay salon coiffure demal demal dubee demal fële nga dajale bi am ay centaine de millions yépp yàlla wàcce la jàngoo ngay fajur yaa ngi Chine tey yaa ngi Amérique tey ñu dagg sa tànk sa bët bi ñu dindi ko nga daal di paralyser toog ci benn pilian nga bëgg a tuub dootoo mën a tuub béy wey mbuus kon jigéen ñi na ngeen moytu liñ leen di jox def leen ko ci njaboot gi waaye dépasse may jox dama koy kotom kotomal bu ëllëgee bu dee wala mu fase ma def ma monte dara du la jëriñ ndaw si sonnal Zayd ndeke yàlla dafa dafa bëgg ndaw si sonnal ko pour bu ëllëgee dana ko fase yonent bi jël ko bu ko jëlee ñu ne Muhammad jël na doomu jabaru doomam ngir luwaa boo mun a jeex soxna si moom moo tax ñu def hijab bu génnoon ci mbedd ñëpp di ko xulli seetal ni muy doxee mu naqali Seydina Muhammad kenn bëggul sa soxna keneen di ko jegeñ ku ko wax ak ku ko waxul waaw li nga def ci moom danañ la ko fay de di dégg ni muy ree di xool ay cëram keneen di xool sa cëru jabar noonu mu ñëw ci yonte ne ko soxna sonnal na ma def may tere lal damay tere nangam yonte ne ko téye ko jigéen ci biir sëy ñaar la jigéen ci biir sëy ñaata la ñaar ki ngay jaamoo yàlla ak ki lay jaamoo yàlla ki jaamoo yàlla mooy soxna dafa lay jox lu lekk lu neex nga lekk du ci def saafara du ci def sunguf du ci def reen ah, seen ji màdd yooyu du ci def dara seen ji ci def dara seen ji bisaab yooyu du ci def dara boo saqale sa mu daw ne eh, góor gi lan la du la ŋóobi du la ciipatu du la ŋeleju du ñëkkal kanam ci sa kanam buy wax ak keneen neexal baatam buy wax ak yow daal di koy riiral mel ni barigo pour naqaral la déedéet kii mooy jigéen bu lay jaamoo yàlla mooy soxna yàlla nañ yàlla mooy ay soxna bi ngay jaamoo yàlla nag mooy ki lay toroxal jigéen bi lay gàcceel di la sëngeemloo di la ciipatu di la merloo di la diiju di la naqaral di la toroxal di la déshonorer foo ko xalaat ak foo ko xalaat mi ngi dox rek xanaa gisul diw xanaa gisul diw yàq yàq sa image ko nga muñ ko nga yéege ay maqaama Cheikh Abdul Qadir Jeylaani soxnaam jëloon na ay téeram dugal ci cin togg ko kenn ci ñun soxnaam defagul loolu kon nañ ko muñ Abul Abbas Ahmed bun Muhammad bun Mukhtar as-Salimi at-Tijani coonam yi gën a na jigéen la nitu yàlla yëpp jigéen moo leen fitnaal fu nit yàlla toogee jooy jigéen ci la bokk Cheikh Ahmad Tidiane dafa mujj ñëw ba Maroc bàyyi Algérie moom du marocain algérien la ay nomade boo boo jëlee oto rek da ngay wàcc Bamako nga jël oto nga dem Fana nga dem Zan kii nga dem Ségou Zan Bla Sofara dem Tombouctou wala nga dem euh, nga dem Gao nga dem Mineka dem Timyamin Mali euh, Tawdin Malijeer nga dugg Tamarachet Aynu Maadi cheikh dafa gàddaay ngir jigéen ngir coono képp ku ko bëgg jot ci soxnaam ngay jaar mu bàyyi lépp ñëw Maroc booba jaam jeexagul mu jënd ñaari jaam mabruka ak mabarika kii jural ko Mohammed Kabir kala jural ko Mohammed Sarir nuuhu jigéen moo ko fitnaloon ah luut jigéen moo ko fitnaloon daraballahu masal lazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata luutin kaanataa taxta abdayni min ibadna salihayni yaa ko wax de fa xanataahuma soxna si yoon ne ko boo tuubul booy dee sa baat yaa ngi koy sànnee càmmoñ de te képp ku dee sa sukuraat sa baat nga sànnee ko càmmoñ da ngay texadi wa asaabu shimal ma asaabu shimal fii samumin wa hamimin wa zilmin yahmumin laa baaridin wala karimin innahum kaanu qabla zalika mutrafin dafa doon diiju jëkkëram dafa doon fitnaal jëkkëram wa kaanu ala hinzil ah surun ala hinzil azim jërëjëf yàlla na yàlla fay lu gën a bon lañ doon tegaate moo tax dañuy paralyser yàqu balaa ñuy dee ndaw si soog a noppal jëkkëram tuuti waaye taxul kara ba muy dee am na problème de moom mooy ki njëkk a faatu gannaaw yonante bi ci ay soxnaam ba mu ko fasee rek yàlla ne Muhammad yaa ngi nëbb loo xam ne yàlla dina ko feeñal soxna si jël ko pour ñu xam ne Zayd du sa doom sa mbaax moo taxoon nga ne sa doom la yonante bi jël ko coow ne kur Muhammad jël na doom jël na jabaru doomu loi boobu ci nit ku ñun la jeexee boobu soxna saan ci fanweeri at ak juróom mu dund juróom fukki at ak ñett moom moo njëkk a faatu ci soxna Seydina Muhammad gannaaw Muhammad waaye te yoon yonent bi denc na ko de waaye coono gi mu sonnal kële bàyyiwu ko te yonent yi denc na ko de seen ñaari waajur ñoo bokk benn baay doomi bàjjanam la Seydina Omar yónnee ko fukki junni ak ñaar mu woo mu woo miskin yëpp ñaanal leen ma ngir mu a yeewee ko sama sutura sama sukuraat métti na tuñ yëpp daal di rocceeku ndekk boo ko joxee ndox mu sedd day tàng ci moom fii samumin wa hamimin mu dem woo doomi kooku te mooy Usaamatu bun Zayd ne ko sa baay de sonal naa ko lu nekk ba mu fase ma yonent bi jël ma mu ne waaye damaa bëgg bu ma dee na ma Omar julle yow ak sama doomi càmmañ Muhammad bun Abdullahi euh, bun Jahsh na ngeen ma wàccee ci bàmmeel nga jéggalu nga wuutu sa papa jéggalu ma ne papa kii de sa soxna la woon balaa yonent di ko jël solnal na la jéggal nga ko waaye maqaama ak ba du jéggale mun nga jéggale sa maqaama du ko mu mujjam daal di ñaaw ñii ñoo ko tëral ci biir bàmmeelam kon kii loi ci nit ku ñuul la ko yàlla jeexale général bi gën a tuuti ci àddina bi nit ku ñuul la woon mooy Usaamatu bun Zayd boo mi ngi ci fukki at juróom-ñett jëm ci ñaar fukki at yonent bi kii la mujj a takkal drapeau balaa muy dem mu faatu Omar ne Abubakar doo tekki drapeau bi kii xale la de te ku ñuul la dañ koy xeeb de Omar ne ko drapeau bu loxo Seydina Mohamed takk man sama drapeau tekki sama loxo tekk xanaa man keroog kaalaam la jël yeew ko ci ndigam dugal dugal dàllam ci ndiggam ci kaala bi solul dall mu ne ko yonent bi fal moom bu koy gunge du sol dàll te ki mooy Abubakar Zayd kese lañ tudd ci alxuraan te nit ku ñuul yàlla ci cent vingt quatre mille sahaaba yàlla tudd jaabal ci turu kenn ci alxuraan bu du Zayd te Zayd ku ñuul la woon lii du ñu doy général bi gën a tuuti nit ku ñuul la woon mooy ki mu takkoon un drapeau kon lii dana doy euh, ki yorewoon soccu Seydina Mohamed nit ku ñuul la woon te mooy Abdullah ibn Mas'ud moo doon yore soccam moo doon yore dàllam moo bu doon sangu ci àll bi moo ko doon sampal kaala ku gàtt la woon tungu ne la woon moom lañ njëkk a dagg noppam ngir jottali alquran moom moo dagg bopp ki ko daggoon noppam mooy Abu Jahl kon incha allah maa ngi ciy bind téere euh, ci négritude Euh, bu lislaam incha allah ëllëg yéen baladul ami yéen a koy traduire def ko anglais français espagnol perse ni ma leen yaakaare yàlla bu yàlla taf sama yaakaar ëllëg jotaay bi dina doon ay fan ngeen def benn saañ benn mbaneetu jilaani ngeen ñoom mottali ko fii ëllëg euh, semaine culturelle lay doon fekk man nekkatuma jamono Euh, ngeen ñoo tiim sama bàmmeel na góor gi waxoon nga lii tey ñu ngi koy def danaa leen dégg naa leen dégg naa ñaan naa ko yàlla te yàlla nangu na ko bu ngeen ma tiimee lu ngeen wax naa ko dégg naa ko dégg naa ko dégg du ma xaamalay xaccëri damay jeexal see am na benn américain bu ñu dee Michael X Michael X you know mooy X mi ngi judd la vingt neuf mai mille neuf cent vingt cinq criminel la woon waaye ci kaso la tuubee ku bañoon tubaab la ngir dañ ko bañoon kaso bu nekk tëdd no ko drogue bu nekk naan na ko sàngara bu nekk waaye ci biir kaso la tuubee mu topp ko ñu tudde Ilaaja mooy sëriñu lii farakaan lii farakaan sama am di jàmm la suñu gisee bu mujj mi ngi nekkoon benn razi ci libi ba mu tuubee ba 1964 ci la aji jëm Makka xale la dafa niroog Cheikh Anta Diop moo tax man ma bëgg ko lonet yi muy sol comme Cheikh Anta moustache bi comme Cheikh Anta mu dem aji Makka ba mu ne tëll xool kaaba gi dafa daanu yuuxu comme que la ni mu yuuxu wóoy ñu ne ko why do you cry lu tax ngay yuuxu mu ne ay crying because I see the Kaaba is black danaa yuuxu ndax damaa gis kaaba gi dafa ñuul yin ci anglais uh, ing mooy luy continuer looking uh, talking asking going mooy loo xam ne dafay continuer dem waa na ko waaye duyu cry lu tax ngay yuuxu mu ne ay cry ay crying damay wéy di yuuxu because I look the Kaaba is black damaa gis Kaaba gi ñuul mu ne suun xeer bi naya de Kaaba xeer bi nekk ci wetu Kaaba gi mu ne is black mooy hajul asad bi ñu fóon mu ne suun mooy xeer bi neya ci wetu Kaaba gi is black mu ne so I am a black man damaa ñuul mu ne I believe my God is black gëm naa ne sama yàlla defa ñuul allahumma salli ala sayyidina Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله barke ñuy defar baax na ah. yow laa koy wax yéen a si jàpp hmm. waaw